ne. li ñu toog ci gànnaaw lépp lu mu defar ci ñoom loolu tooke la. léegi ñu bëggoon xam ndax loolu am na ci xam-xam wala déet bu fekkee sànq wu ñu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala euh, xam naa xëy na ñu la déggul dane dane Sénégal en général ñoom dañuy wax ne comme nit bu amee janaaba lekk boo xamante ni da koo préparé defar ko toote la ndax lan ndax janaaba bi mu am mooy daal baaxul a consommer loolu la laaj loolu li ñu lay wax mooy ne mooy bu dee suivre li ñu la waxoon sànq mooy ne jullit ndax soberaam du sobe dañ na la woon du sobe kon loolu premièrement ku dul sobe euh, euh, waaw léegi nañ jël beneen cas bi loolu mooy premier deuxième cas dañ na na yàlla dane lan wa ta'amuhum ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum ñamu ñi nga xamante ne nii de ñoom dañ leen mooy les gens du livre juifs wala chrétiens yi ñoom seen ñam de dagan na leen ngeen julli bi mais fekk ñu ngi koy rey condition yi ñoom leen seen diine tegal ngir ñu rey ko bu dee dañ koo rey ngir le le Christ li ñuy wax yàlla na leen yàlla rëbb wala yooyu bu dee pour loolu la loolu baaxul mais loolu dañ naan la yàlla naka lay daganale yow chrétien ku dul ku dul kooku moom ay janaabaak yooyu leer na ne da koo fees loolu sax bu ko toppatoo comme que yàlla nee nañu ñoom seen lekk de dagan na leen loolu mooy wane ni kon comme que ñooñu lañ mën a lekk seen lekk gin naa yeey ci jullit même bu dee daa am mbërëgëm lu mu am kooku bu toggee mën nañ ko lekk teg ci beneen mooy yonent bi sallallahu alayhi euh, bi ko xar mi liñ ko toggaloon te tooke woon ko defoon ci poson kan moo ko toog ab yahut bu jigéen na ko togg ak yahut bu jigéen moo ko togg mu lekk ci lekk wi ne ko eh, man nag dañ naa toog kan moo lan moo tax mu lekk ko te pourtant ki ko togg sax du jullit janaaba day feesam day feesam moom moom loolu day wane ne kon ci gàttal ngir bañ a guddal loolu moom insha allah wax la joo xamante ne wéeruwul ci diine mm-hmm. ndax liñ la wax nii wane ne na ne loolu moom jullit bu sobe bu toggee man nga koo lekk lenn rek la mooy ne lekk bi amul benn rapport ak moom mooy lenn ngay te mooy fépp li muy togg amul sobe sobe bu sobe dugg ci wala yu mel noonu mooy moom bu toggee comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab yahuda togg mu lekk rawatina nag ab jullit bu toggee mën naa lekk wallahu ta'ala a'lam question bi kii day laaj ko mu ne lan mooy différence bi ndox boo xam ne day tàgg ak daw la kon lan mooy ci différence alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah laaj bi mooy ndox muy daw ndox mu dul daw lan mooy seen différence euh, foofu différence bi mooy ndox muy daw ndox muy tàgg mooy ne fii la nekk mooy exemple bi ñu joxoon ñu dóor fii benn miir wala fii rek ñii nii fii la nekk mooy demul dikkul comme teen léegi ndox muy daw nag mooy comme ndox yi ñu la waxoon moo xam day daw di am fu muy dugg di dem comme rivière yi léegi li taxoon sànk ñu ne xam nga bi euh, masala bi njëkkoon a wax li tax zahiri yi rahmatullah alayhi wuteek waa jumhur li tax waa jumhur ñoom nangu ne ndox mu toll noonu comme moo xam ne boo laalee fii fële bi yëngatu ñoom lool différence boobu lañ bëggoon a def mooy ne lan lan moo tax yemuñ mooy ne ndox mu tag mooy boo ci defee sobe même premièrement bu dee premier pois bi amu ci jeexital muy yàggee da ci am jeexital alors que ndox muy daw ndox muy daw boo ko ci defee mooy day daw yóbbaale sobe bi mooy ndox mi buy daw noonu sobe bi noonu lay demaale loolu moo tax bi tak même bu dee kii mu ngi mel ni bu ma ñëwoon ji bu ci fukki nit sawoon du tee ndox mi day daw daw goog muy daw tax na du am effet bu fukki nit ñoon ñëwoon ndox mu tak ñu saw ndax ndox mu tak mooy du dem kenn moom luñ ko jox rek da koy téye alors que buy daw noonu lu koy yóbbaale loolu moo taxoon ñële ne différence bi dafa am ndax différence bi loolu da ciy am solo mooy jeexital bi am bu sobe duggee ci ndox moo xam ne dafa takk bokkul ak ndox mëli ndax ndox mi buy dem ñu baali na ko alors que ndox mi moom mooy li ci nekk mu ngi ci biir loolu moo taxoon Hanafi yi rahmatullah alayhi ne la ñoom bu dee tollul comme niveau bi ñu waxoon noonu bu ndox mu baree noonu da koy yàq te dafa xaram ndax lan dañu ne mooy li ñu la waxoon ne bu dee yow da ngay dem rek di wax te amoo xamoo li ngay wax xamoo koo ko teg mooy dañu ñëwoon ne fii li ñu nootal xam nga dañu nootaloon ba léegi nii mooy xulla nii ñii noon xulla tay ñeene ndox mu bari mun dañu nootaloon bu dee benn ci ñett yi changé wu lan lañ la waxoon bi ñuy wax lool ne woon nañ xanafi bi moom dane li tax mooy na ndox moo xamante ne tollul comme boo laalee fii fële di yëngatu ndox moom bu ci sobe duggee day tas te bu tasee fépp lay laal ñoom loolu bokkoon na ci seeni wax mooy ne fépp mooy manoo mooy manoo ne ndox mi loolu la dugalaal ndax bu ci sobi duggee molécule yi day tas ci ndox mi alors que leer na ne comme que boo laalee fii bi fële di yëngatu mooy ne boo dugalee fii sobe mën naa bañ a àgg fële mën na bañ a àgg ci yeneen côté yi léegi loolu loolu foofu ñoom ci lool mooy différence boobu pour ndox muy daw lan moo tax ñu nangu fële mooy ndox moomu bari na ak tamit ndox muy daw même bu dee ñoom dafa tuuti sax garaawul mooy ndox muy daw ndax lan ndax bi effet ndox mi effet sobe bi ci dugg dootu ci am alors que ndox moo xam ne dafa takk ba ci sobe bi dugg moom effet bi bu yàggee ñu koy def effet bi def dan da ciy daw moom loo ci man def du koy yóbbaale allahu taala alam jeex na waaw kon am naa ñu foofu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa sallam